kon moo doon abu tufayl aamir ibnu waasila ibni abdillah ibn amr ibn jahsh dàkkantalam newoon abu tufayl kaana min min kinaana huwa min bani kinaana ibn Jahsh Amr ibn Jahsh di dem ba ci Abd Manat ibn Ali ibn Kinaana al-Kinaaniyu waaye thumma al-Laysi dàkkantalam moo doon Abu Tufayl Abu Tufayl Aamir ibn Waasila ah, moom mu ngi comme ni al imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullah wax ci Fathul Baari te ne moom Uhud mu ngi juddu Uhud mooy ghazwatu Uhud fo jamono yooyu la juddu muy xare bu màgg boo bële nga xam ne ci la figure yu mag ci lislaam daldi woon génn àddina comme ni nga xamante ne nii noonu lañu ko gisa woon ci biir siira bi ah Uhdun waqatul mu ne woon xew-xew boo xam ne bu tar la woon ci jullit ñi mu ne woon natt boo xam ne bu mettee metti la woon daldi woon dal jullit ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum moom seydina abu tufayli ci jamono jooju la judd ci jamonoy waqaatu Uhud ci waqaatu Uhud ci la gane àddina moom nag gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax Makka la ne woon bi nga xam ne ci la koy gis bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne tuut tànk lañ ndax bu dee ne Uhud la juddu woon te Uhud ban année la woon ah léegi Uhud ban année la woon ah, ah. que ça moom personne personne ne va l'oublier sinon rek sinon rek problème day am waaw bien sûr que problème day am kay parce que loolu kenn waru ko euh, fàtte. premièrement ghazwatu badr kañ la am ghazwatu badr ana kañ la xew ghazwatu badr léegi nag boo xamee ghazwatu badr mooy uhud dañ koy yomba xam badr ci deuxième année bi la ramadan hein uhud nekk at ci tegu kon boo jàppee ñetteelu at bi ku ci juddu ginnaaw mooy ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ku ku ku ku juddu ci loolu hein ku juddu jamono jooju ba fatxu Makka ñaata ba nii nii xajjatul wadaa bi muy nettali ne gis na yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy ca Safa ak Marwa comme niñ koy gise léegi mooy 3 4 5 6 7 8 9 10 7 ans 7 ans 7 ans la amoon moom Seydina Abu Tufayl bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam di génn dina moom sept ans la amoon ah moom Abu Tufayli kon saxaaba la mais ci saxaaba yi nga xam ne yu tuut tànk yi la ndax moom ci boppam nee na comme ni mu newee xadiis bi nekk ci saxiixu imaamu muslim ah, raxmatullaahi naan seydinaa wa mawlaana ibnu abbaas uraani ah, anni qad ra'aytu rasuulallah ko est-ce que xam nga ne mawlaana abbaas yaakaar nga ne xamoo ne man gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko fasifhu li fasifhu li décriral ma ko décriral ma yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah nee na gis naa ko ci kaw géléemam indal marwa ci marwa inna safa wal marwata min sha'airillah mu ne foofale laa ko gis nit ñi wër ko seydina mawlana ibn abbas ne ne ko wax nga dëgg zaaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ka nga gisoon foofu wallahi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw nit ñee ko waroon kaanu laa yudda'una anhu wala yukrahun ndax nit ñi de buñ masoon a ne ca yonent bi alayhi salaatu wassalaam doonuñ leen woon këmëx di leen buux di leen jañ ngir ñu xajal ko yoon di leen xàllal déedéet wala yukrahuna te kenn doonu leen woon gëdd waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu ma solo bokk ci li muy nangu di jàll nu mbooloo mi bari bari ñu yër yar di dóor gaay di xàll comme ni ko buuri jamonoy defee président jamono ministre jamono mukk déedéet wala kilifaay jamono ah ah waaye kilifaak diine sax koo xam noonu lañ koy defal yonent bi alayhi salaatu wasallam nag ma solo nangu lool moo tax Mawlaana Ibn Abbaas ne abu tufay li wax nga dëgg koo kële nga gis mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax nit ñi ñoo feesoon foofale mu daal di yéeg ci waruwaayam te wax na moom abu tufayl ne gis na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy tawaaf kaaba gi ala raxilate wa yastalimu rukna bi mexjane wa yuqabbila mu ne gis na comme niñ gisoon xadiis yi ci sunan al imaam abu daawud wa gayre mu ne gis naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy tawaaf kaaba gi raaxilate ci kaw war waayam di nuyu ar rukn muy ruknul xajaril aswad bi nga xam ne fa pierre noire muy pierre noire la doon nuyu ak lan di ko defeek li nga xam ne mooy mexjan mooy yat wi mu yoroon moom la ko doon defe wayu xabbelo di fóon yat woowale kon gis na yonent bi sallallahu alayhi te loolu bokk na même bu dee ne moom du dafa jële ci yonent bi alayhi salaam benn wax jëlewul ci moom dara loo xam ne danaan yonent bi alayhi salaam moo ma nettali waaw parce que loolu du du condition ci nit nekk saxaaba waaw xaddu saxaabi musliman raaq laaqir rasul walaw bila riwayatin anhu wa tuul wa shartuhu xaddu saxaabi dëxal li nga xam ne lool lañuy natte xam ne diw saxaaba la mooy muslimun muslimun laaqir rasul mooy koo xam ne dafa gëm nangoo wommatu dugg ci lislaam koo xam ne daje na ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daje lañ wax waxuñu gis bi bila riwaayatin anhu tuul même bu dee ne amul dara lu soloo ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te tamit ku amul condition ne yàgg nañu jataay jataay ba yàgg nañ fa wala déedéet loolu lépp du ci benn condition ndax liy defar nit ki boo dajeek yonent bi alayhi salaatu wassalaam du ci nit ki mais ci moom la moom il suffit yonent bi aleyhi salaam nga gëm ko ngeen bokk jataay foo xam ne moom fa mu nekk nga nekk fa comme fii ci Makka nii mu ñëw di agsi nga nekk ci mbooloo mi même bu dee ne séenoo ko sax kooku saxaaba la mooy li koy defar ci yonent bi aleyhi salaatu salaam lay jóge li ko wër foofu yépp ñépp lay baaxal ñi ko gëm fekk ñu ngi dese seen ngëm yàlla googu ba génn ci lislaam ci ngëm yàlla googu mooy dañuy raw ci lool kese raw nañu ku dul ñoom ku ñëw sa ginnaaw julli téeméeri at woor téeméeri at bu doon c'est possible hein def ci xeetu jaamu yàlla yi loo xamante ni nii daanaka dañ naan waa ji malaaka la lu mu mën a sell sell sell sell waajooju lay ko gën ndax saxaaba la te moom nekku ko waaw moo tax mbiru yonent bi aleyhi salaatu garaaw lool loo ëpp xelu nit ndax loolu moo tax affaire bi mérite bi du ci ñoom de daalika fadlullah gis nga loolu le am nekk am darajaay soxbatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam gëneelul yàlla la li mawlaana ibnu Mas'ud doon wax inna allaha ixtaara ixtaara asxaaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma ixtaara nabiyya allah buur yàlla moo tànnal yonent bi alayhi salaam ay àndandoo bés ba mu ko tànnee ba mu ko ba mu ko bindee tànn ko teg ko la ko utal ñoo xam ne mu xool ci mbindeef yi ah ñi nga xam ne ñoo gën a sell xol ginnaaw yonent yi parce que yonent yi ñoom il faut ñu exister beneen beneen beneen jamono waaw ñoom ñooy defar nit ñi. ay euh, mooy yonent yi ak nekk ñoom ñëpp dund ak yonent bi aleyhi salaam kon ñeneen ñi ñan ñoo leen di defar yeneen xeet yi jiitu suñu boroom dafa tànn ñi nga xam ne ñoo dafa tànn ñi gën xol ci bindee fi ginnaaw ginnaaw yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam mu tànn ñoo ñële tànn leen def leen àndandoo yonent bi sallallahu alayhi inna allaha axtaara asxaaba rasulillahi sallallahu alayhi wa ma yawma axtaara buur yàlla subhaanahu wa dafa tànn saxaabaa yonent bi alayhi salaam dafa tànn yonent bi alayhi salaam teg ko fu tegul kenn utal ko nag ñu sell ñoo xam ne ñooy àndal ak moom ndax mission bi mu koy jox dafa aajowoo am ñu ko ci jàppale ndax buur yàlla lool mooy namm nammam waaw boroom kun fayakun soxlawul keneen manoon na kun fi l'islam àdd yépp nekk fa ci lu gën a néew fraction de seconde waaye déedéet sunnatallahi fil ard mooy li mu teg fii ci kaw suuf mooy ne mbir mi laqad xalaqnal insaana fii kabad dëgg-dëgg ñoo bind doomu aadama ci coono waaw ah, mu def ne yonent bi alayhi salaam lii de mu nar a taxawal muy lislaam ñàkk il faut mu am ñu ko ci jàppale loolu mooy namm namm boroom bi ñooñ di ko ci jàppale mu tànn ñi gën a sell xol ci xeet wi ci mbindeef yi ginnaaw yonent yi alayhi salaam mu teg leen Abu Tufayl mii buur yàlla boole ko ci ñooñu zalika fadlullah lii gëneelul yàlla la yutihi moo koy jox nag may yasha ku ko soob ku ko neex ku ko neex wallahu dhul fadlil azim gëneelam nag jeexul waaw te du jeex mukk dhul fadli mooy boroom gëneel al gu màgg yi kon yàlla nañu buur yàlla may ci ngëneelam gu màgg goo gële ba ñu taxaw temm teg suñu tànk fi nga xam ne moom la ko seen sang ñoom saxaaba yoo yële di suñu sang tegoon muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa dañu dee te am ci ngërëmul borom bi am ngërëmu yonent bi sallallahu alayhi wasallam amin kon Abu Tufayli mooy du gis na yonent bi alayhi salaam muy muy def manasikul xaj waaw moom nag moo tax lu bari lu mu jële ci yonent bi alayhi salaam mooy li mu jële ci moom yépp par intermédiaire la moo taxoon mu bari mu ko doon laaj Mawlaana Ibn Abbaas ñëw naan ko mais inna qawmaka za'amu ah, naan ko xaddis ne bi bi bi ramal ak bi sa'yi bayna safa bi tawaafi bi safa wal marwa fa inna qawmaka za'amu annahu sunna bu ci nekk mu naan ko waa dooma wax ci wàllu ar ramal dox bu gaaw bi ñuy dox bu ñuy tawaaf ndax kat sa gaay sa mbokk yi mooy dafa am ci saxaaba yi la ko jële ñu ne sunna la mooy gis nga Seydina Mawlana Ibn Abbas tontu ko mooy yu bari moom par intermédiaire lay jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, moom mii nag Seydina Abu Tufayl dañu ne moom mooy saxaabi bi nga xam ne mooy ki mujjee génn àddina ci saxaaba yi radiyallahu ci lu ñu jooyal waaw ci lu ñu jooyal ci lu ñu jooyal ah. moo tax am ñu ne am ñu ne l'encens la juddu bu dee l'encens moom bu dee lii mooy dama lay wax yi am Lansan moom kon moom du mooy ki mujjee faatu ndax am na ñeneen am ñu ne Lansan comme ni nga xam ne boroom euh, al isaaba di al imaam al xaafis noonu la ko tudde di ko jële ci euh, imaam Muslim mu ne nee na Abu Tufayl mu ngi génn àddina Lansan wa huwa aaxiru man maata min saxaaba mooy ki mujj ku génn àddina ci saxaaba yi loolu benn wax la am beneen wax bu ne déedéet bañ laa san moom cent deux la génn àddina waaw am ñu ne déedéet pas cent deux de cent sept l'an mooy l'an cent sept après gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa am ñu ne déedéet la te lool li koy gina li koy wane mooy li wax ibnu jarir ibn xaazim daal di wax jële ci baayam di jarir ibn xaazim mu ne kuntu bi makkata sanata ashrin wa mi'a fa ra'aytu janaazatan fa sa'altu anha fa qiila li abu tufayl fa qiila lii abu tufayl <laughs> ah, mu ne moom jarir ibn Hazim kon Wahb ibn jarir moo ko jële ci baayam di jarir rahmatullah alayhima <laughs> mu ne dama nekkoon màkkatal mukarrama ndax màkka la génn àddina mooy ki saxaaba bi mujj génn àddina ci lim joyal te dinañ la wax lu tax mooy lii nii en plus dinañ ñëw ci benn affaire ah mu ne damaa newoon màkka man jariru ibn Hazim sanata ashrin wa mi'a l'an 110 fara'aytu janaazatan ma gis benn benn néew boo xam ne nit ñaa ngi koy toppatoo walla daal ñu ngi romb ak moom fa sa'altu anha ma laaj ne mais lii néewu la fa qiila lii Abu Tufayl ñu ne ma kii mooy Abu Tufayl Amir ibn Wasila ah amir ibnu waasila alkinaani summa al ñu ne moom moom la de kii néewub abu tufayl la léegi 110 euh, bi moo tax ku mel ni imaam alxaafis ci fële euh, alfath dana lii moo gën a dëgër waaw fii moo lii nii moo gën a dëgër que ci lii la génn àddina la 110 hein euh, léegi moom mi 110 bi xam nga diis yaa ñu fàtt la 110 bi moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon ci année bii ñu nekk la ko na ah, mooy ci dernière kiiwuf dundam gi moom aleyhi salaatu wassalaam ci kaw suuf bi mu nee Medina génnee xadiis Seydina Mawlaana Ibnu Umar mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne gis ngeen ara'aytakum laylatakum haadihi est-ce que gis ngeen seen guddi gii nii mu ne fii ak cent ah, mooy téeméeri at yi di ñëw ci kanam amul kenn koo xam ne mu ngi woon ci kaw suuf lu dul na dina génn àddina waaw dixième année bi la woon boo ci yokkee cent yi mu wax muy cent dix ah Abu Tufayl génn àddina l'an biis amul benn saxaaba bu traversé l'an 110 moo tax bokk na ci ñi xam ne nit ku taxaw ne saxaaba la ñu xam ne waa ji bu dee day expliquer taalim mooy ab ab ab ab kii ab ab nuñ koy woowe am na nuñ koy woowe waa joo xam ne day wax lu ko neex ko xaw ma mythomane wala koo xam ne imposteur la. comme ne gis na ne ah nekk saxaaba màgg na de te tamit taabi'i yi nga xam ne buñ xamee ne diw saxaaba la sa yaa xaaral ce que je vais waaye yow je vais créer benn kii histoire pour wan ne man it saxaaba la bés bu juumee waa jooju imposteur boo bëre ba dof doflu ba xamul woon ni mu demee xamul <laughs> xamul woon par exemple hadith bii te lool taabi'i dañ ko xamoon toog de xoola ku fi taxaw moo tax ci lañuy xam ne waa ju mel noonu imposteur bu mel noonu bu taxawoon ne moom saxaaba la gaa yi bàyyi gis ne waa ji saway bi mu koy wax cent dix lan cent dix par exemple weesu na dañuy xam ne waa ji lay expliquer waaw parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon na l'an dix ci après gàddaayam bi këne téeméeri at yi di ñëw ci kanam fii tey ba téeméeri at képp ku nekk ci kaw suuf dinga nga mooy du ñi ñiy dund nii amul kenn koo xam ne kuy dund tey koo xam ne dina la fekk mooy dangay ngay génnaa dina foofu ku ci dina gudd fan foofu ngay tollu taabur tufayl kaana <laughs> mu ngi fi woon mu ngi nii eh, dix ans la amoon sept ans la amoon hein mu génn àddina foofu kon dañuy kon gars yi dañuy xam ne waa gi day expliquer moo tax bokk na ñi xam ne diw bu nee saxaaba la du saxaaba mooy bu dee ne dafa génn àddina après l'an 110 dañuy xam ne kii du saxaaba waaw kii moom du saxaaba xaw ma kande ne du saxaaba parce que yonent ma lay saar saab waxoon na ko waaw kon benn affaire a loolu mooy won ne kon moom mooy ki mujjee génn àddina l'an 110 te saxaaba yi mooy Abu Tufayl Amir ibn bees leen laajee te boroom alfiya bi loolu la imaamu Suyuti boroom xam-xam da ngay gis nii ñu ne kii moo mujjee génn àddina Basra kii moo mujjee gina gina mujjee génn àddina ci lu ñu jooyal mooy Abu Tufayl bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi wa ma'waahu